lii di suñu ñaareelu jataay ñu war a jël fi nga xamante ne nii mooy fukkeelu laaya bi fi borom bi di waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wannaxla baasiqaatin lahaa tal'un nadiid mu ngi wax bi nga xamante ne nii mu ngi wax ci li nga xam ne moom la génnee ci suuf ci ay tool yu naat waaye génn ci li nga xam ne ay pepp ak céréales yooyu nga xam ne moom la nit ñeeg bàyyi may di dunde ci kaw suuf loolu lépp jóge ci maa an mubaarakan joojëlee ndox mu barkeel moo male nga xam ne moom lay wàccee ci niir ya muy continuer yi nga xam ne mooy xéewal yi jóge ci ndaw ndox mu barkeel moom male mu ne wan nax la baasi xaatil mu ne ak bokk na ca lay génne ca ca ndox moo male mu barkeel moo male mooy wan nax la garabu tàndarma yi baasi xaatil ñu ngi njool daal di gudd lahaa neel na leen talloon nadid tal'un nadid mooy bu bu bu bu bu fooyteefu li nga xamante ne mooy mooy tàndarmay buy ñor buy dóor a génn noonu laata muy ñor nga xam ne day am loo xam ne moo koy muur loolu la doon wax ci suuratu rahmaan bi muy wax naan wan naxla wal wal wal wal naxla bi muy wax naan fiha faakihatun wa naxlun zaatu lakmaam wala zaatu maam mook mook mook liiñ benn la mooy la lahaa tal'un nadiid mooy dañuy am loo xam ne moo koy muur bu commencé nag di ñor di génn di focc nag di génn moom tàndarma ji loolu day mujj wow bu boobaa kenn dootu ko wooweti tal'un nadiid kon loolu lay wax mu ne nag boroom di ne loolu lépp nag rizqan lil ibaad mu ne xéewal yi yépp dama koo def nag mu nekk xéewal yoo xam ne moom laa def ci kaw suuf muy wërsëgu sama jaam yi fiy dundu wa ahyayna bihi baldatan mayta na mayita nee na ma daldi dekkil ci ndox mu barkeel moo mële dund ko dëkk boo xamante ne nii dafa gentoon dafa deewoon nga xam ne bu noor bi ñëwee comme niñ koy xamee lépp wow ndox yi bu arrêté lépp wow ba garab ya gàncax yi nga gis ñu wow ba wu ba daldi bal daldi daldi nekk loo xamante ne nii day wow suñu boroom nee na ma wàcce ndox moom nag daal di ciy dekkil dëkk yu dee yoo yële mu ne kadhalika naka ni ma def ci gàncax gii nga xamante ne nii loolu ku ko laaj taw ab baykat mu xamal la ko mooy ne bés boo xamante ne nii nawet bi jeex na ba noor bi dugg boo duggee ci àll bi da ngay naan fii kay xanaa du fii moo weertoon suñu boroom nag ne nag xaaral ba ci kanam rek ma indi taw bi fépp daal di waat naat daal di verte mu ne ni ma def noonu nag kadhalika naka noonu leen faat dinaa leen dekkil comme ni nga xamante ne noonu laa jógale gàncax gi gannaaw ba mu deewee muy wax nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam di ko jox ay misaal ci ñi nga xamante ne nii ay nit lañ yoo xam ne dañ doon weddi dekki comme ni ko waa Makka ñii doon weddee di yéemu ci borom bi yónni leen koo xam ne xuppaatekat la ci ñoom ba ñu naan lii moom moom moom mbir mu yéeme la suñu boroom nag ne kaay ma wax leen ñu fi jotoon a jaar doon weddi lan moo leen daloon comme ni mu ko leeraloon ci saar yi ñu génnoon ay suuratul xamar ak yoo yële nga xamante ne jotoon nañ ko gis walillahi alhamdu wal minna mu ne kaddabat qablahum qawmu nuuhin wa ashaabu rassi wa samuud mu ne kaddabat qablahum weddi woon na jiitoon waa Makka ñii waa Quraysh ñii di weddi am nañu leen fi jiitu woon di weddi muy qawmu nuuhin waa kër yonente yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam wa ashaabu rasi waaye waa ña nga xamante ne ñooy teen ba waa ashaabu rassi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu wute ci lool ñu ne benn teen la woon tur ab turub teen la woon boo xamante ne nii noonu la tuddoon am ñeneen ñu ne déedéet benn dëkk la boo xamante ne mu ngi nekkoon yamaama foofale la nekkoon am ñu ne maadin la mooy ne benn mbell boo xamante ne noonu lañ ko tudde woon waaye nag mu des nag waaw lay lan moo tax ñu tudde ko ar arras kon bu ñu xamee ne kon ñu ne ab teen la ñii ne mooy benn benn kii la rek benn dëkk la boo xam ne bu nekkoon yamaama am ñu ne waa kon léegi lan moo tax ñu tudde ko loolu ñu ne li tax mooy dañoo defaroon seen seen teen boo bële dañoo jëloon yonent boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala <clears throat> def ko yónni woon ci ñoom ñu jël ko daal di koy tàbbal ci teen bi daal di koy faat ñu ne looloo tax ñu tudde ko loolu am ñu ne ay nit lañ yoo xamante ne nii ñoom dañ doon jaamu genn gag garab lañ doon jaamu yi suñu borom tabaaraka wa taala yónni leen yonent boo xamante ne nii mu ngi bokk ci yahuda ibn yaqub ci doomu seydinaa yaqub yi alayhim assalaatu wassalaam mu yónni leen kenn gaay daal di gas benn teen daal di ko fay dugal ñu ne loolu moo tax ñu tudde leen ñu tudde loolu ashaabu ar-ras am ñeneen ñu ne beneen yonent lañ yónni woon ci ay nit ñoo xam ne bokku ñoom ñii beneen yonent lañ tudd na ñoom ñooñu la ñoom nag ba nga xamante ne nii dañoo ko leen ko yónni ñu dal di koy faat suñu boroom daal di leen alak am ñetteeli wax bu ne nag déedéet mooy teen la boo xamante ne nii ñii xam nga ñu muy wax waa kër yonent Yàlla Shuayb bu lay wax ne ñoom dañ doon ne amoon benn teen boo xam ne ci lañ doon wàcc dooroon seeni jur nag doon jaamu ay xërëm suñu boroom yónni leen sayyidina Shuayb alayhi salaatu wasalaam gaa yi continuer ci seen seen mbeewte gi ñu ne woon léegi nag ñu bëggoon ak bëggoon koo bëggoon koo faat li nga xamante ne nii nag suñu boroom daal di leen alak ci teen boobale loolu benn wax la am ñu ne ñeneen ngeen ngeen ñeenteeli wax bi am ñu ne waa asxaabu rasi mooy ña faatoon Habiba an-Najjaar muy koo kële nga xamante ne nii moo nekkoon te Seydina mooy mooy jamonoy Seydina Isa laata muy agsi ki nga xam ne mooy Habib a najjaar ka nga xamante ne nii wax ne kooku mooy ki suuratu yaasiin doon woo nit ñi gaa yi daal di koy ñu ne gaa yooyu ne la ay wax la loolu moo jëm ci wax yooyu kon daal num ci man di demee suñu boroom ne kon daal weddi woon na lu leen fi jiitu woon qawmu nuuhin waa kër yonent Yàlla Nuux alayhi wa ashaabu rassi ak waa waa waa teen boobale wa Samuud ak ñi nga xamante ne ñooy waa Samuud wa Aadun ak ñi nga xamante ne mooy tribu de Samuud de Aad muy waa kër yonent Yàlla yàlla Huud di waa sow waa Aad waa ca yonent ba ñu fa yónni woon di Seydina Huud alayhi salaam wa Firawnu ak waa ji ñu naan Firawnu te ñu yónni woon fa Seydina Muusa ak Seydina Haaruun alayhima salaatu wassalaam mu ne wa ixwaanu Luut ak mbokki Seydina Luut ya mbokk ci lan mbokk ci deret waaye jame bu xam nga ne sori nañu bokk moom diine mooy ñu doon def ak ngóor jigéen mu ne ñii ñépp daldi woon nañuy weddi te jiitu woon nañ de mu ne wa ashaabul ayka mu ne ak waa gol ba waa garab ga ñii yit dañ ne ñii wom waa kër si yonente Yàlla Shuayb alayhi salaam ndax moom dañ koo yónni ci ci ay nit ñu wute waaw dañ koo yónni woon ci ay nit ñoo xamante ne nii mooy commerçant ya jaaykat ya nga xamante ni ñoo dàqat trian ñooñu dina ñëw ci seenu nettali ci biir alquran ni nga xamante ne nii noon la leen sayyidina Shuaib alayhi salaatu salaam di fexee génn ci loolu gaay naan ko mooyal Shuaib baadu sa diine ji yow sa sa yàlla ji daal sa diine ji daal moo ñu tere daal ngir ñu def ñun ci suñu xalal ji lu ñu neex daal ay waay soy bu yow daal yow daal yaa gindeeku ndeysaan di ko saboote ñooñu noonu dañ koo yónnoon ci ñoom te dañ doon jaamu benn ay garab mooy seen dëkk ba dafa naatoon lool bari ay garab moom lañ naan gol ci arab ci ci wolof nga xam ne réew lu foo xam ne day bari ay ay ay ay garab yoo xam ne dafa ñuul ndax naat ñooñu dañ koo yóndoon ci ñoom waaye ñu ne yóndoon nañ ko ci waa asxaabu ras yi bëre gaa yooyu tamit ñoom la woon ñoom itam yóndoon nañ ko ci ñoom tamit ne wa qawmu tubba'in ak waa kër ki nga xamante ne nii moom lañ naan tubba Urwa nag moom mii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne woon buur la woon ci buuru yaman yi jële nañ ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha mu doon wax naan bu leen ŋàññ tubbaan de ndax tubbaan nit la koo xam ne dëgg la bu njëkk gëmul woon waaye mujj gi dafa mujjoon tuub nekkoon nit ku baax mu ne moo tax boroom bi ba muy ŋàññ waa kër waa këram ña ña ña nga xam ne moo leen jiite woon ñooñu la ŋàññ waaye moom ŋàññu ko ndax ña ŋàññu ko moom Seydina moom tubbaa moomale bokkoon ci li gën a siiw kon ñu ne ci buuru yaman yi mu ne wa qawmu tubba'in waa kër tubba'in ay ñoñam ñoom itam weddi woon nañ de moom mu moom mu tub nekk ci yoon ñoom ñu lànk nekk ci li ñu ne mu ne kullun kenn ku nekk ci ñii ma fi lim man borom bi kaddabar rusula weddi woon nañu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam xam nga ñii ku nekk yonent bañ la yónni alayhi salaam nga weddi waaye borom bi nee na ku ñu weddi kenn rek ndax nee na leen ñoom ñépp yonent yépp lañ ma sa weddi wallahi ñoom weddi nañ saydina rasulullah sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam te bokku ñoo woon ak ñoom jamono ndax ku weddi kenn ci yonent yi moo nga weddi woon ñépp a moo tax suñu boroom ne kullun ku nekk ci ñoom rek kaddaba weddi woon na ar-rusula ndaw yàllayi alayhim salaam fa xaqamu daal di nag yeey ci ñoom nag ba ñu weddee wañiid muy sama diggu tar gi nga xam ne moom laay dig ñi nga xam ne ñoo weddi taf dee afayyina bil xalqil awwal mu ne waa man est ce que damaa est que ñun boroom bi dañoo lottu ci bind bu njëkk ba ba ñuy tabax di di génne doomu aadama alayhi salaam ci ñàkk am di ko amal ndax ñun dañoo cee lottoon bal hum fii labsin min xalqin jadid ndax lii mooy waa mag comme ko dañ ne woon ah mooy dekki lañ doon lañ doon lañ doon wax ne amul loolu lay day dekki lan la mën a nekkee léegi suñu borom ne waaw yéen man mi mi ki xanaa kay ki njëkk a defar loo xam ne amul woon mu daal di koy sos xanaa kay bu loolu demee ba newatu fa mu ñëw mu ëndiwaat ko lool kay moo gën a yomb mu ne balli am ba des mooy hum ñoom ñii yéeféer yi fii labsin daal dañoo nekk ci sikki sàkk nekk ci am njaxas min xalqin jadid di sikki sàkk ci li nga xamante ne nii mooy dëkk mooy mooy génn bind koo xam ne bu bees la